بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi fiqhul azkar nooy dellusiwaat ci ay waat yu am solo yoo xam ne yoona bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee wax lu rëy rëy muy sabbaal muy at ak at muy alhamdulillah ak at tahlil muy la ilaha allah muy allahu akbar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na subhanallahi wa bihamdihi day ku ko wax ci ab bis téeméeri yoon ñaawteef yàlla dana ko dindi dana ko raxas ba doonte say ñaawteef dañoo bari lool ba toll ne duusi géej sax borom bi subhanahu wa taala dana la ko faral kon subhanallahi wa bihamdihi ay waat la yoo xam ne gàtt na naam waaye nag rëy na lool eh, xadis boobu imam Buxaari ak imam Muslim ñoo ko solo kon jërut di càmbar yonente bi sallallahu alayhi wa itam delloo wax képp ko wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamdu wa ala qadir fukki yoon dafa mel ne da ngaa ñeenti bakkan yu bokk ci doomi ismail xam ngeen ay nit ñoo xam ne dañoo doon ay jaam nit ki goreel leen ngir jëmm yàlla lam ci jële ci tiyaaba kenn du xam nu mu toll rawatina bu fekkee dañ ko askanale sunu baay Ismail day mel ne ku goreel ñeenti bakkan yu bàyyi koo ci doomi Ismail eh, xadis boobu imam Buxaari ak imam Muslim kenn ku ci nekk génnee na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam del wax ne ñaari waata ngi ni woyof ci làmmiñ diis lool ci ay balance yàlla sunu borom bëgg badi bi subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim kon yow jullit bi fi ngay toog di sànq sa waxtu ci lu amul njariñ subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim ay baat yu woyof la ci salaam yi te nar diis lool ci say balance ëllëg yawmal qiyaam bu ci dara nekkutoon lu may sunu borom yàlla bëgg baat yooyu dafa mata yittewoo léeg-léeg nga toog ci oto jëm fu sori dangay ngay toog di xoole rek waaye subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim du la indil benn coono te mën na laa jox tiyaaba ju rëy rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man day ma wax subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar moo ma gënal lépp lu jant bi fenk ci kawam te mooy moo ma gënal addina ak ci biir kon waat yooyu diis nañ gan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de du wax ne ndax kenn ci yenn lottu na ba egg ci mënta fàggu ci abis junni junni rafet rafet am ku ko laaj ci ña toogoon ca jataay boobee ne ko waaw kenn ci nun naka lay fàggoo ci benn bis junni rafet rafet mu ne ko xanaa mu sabbal yàlla téeméeri yoon ñu bindal ko ca téeméeri rafet rafet faral ko ca junni ci ay ñaawteef loolu itam lu ama am solo la muy imaam muslim moo génne xadis boobu kon subhanallah ji nga xam ne jullit bi wax na ko téeméeri yoon la muy tekki mooy faral nañ ko téeméeri wala junni ñaawteef waaye bindal nañ ko itam euh, téeméeri euh, xasana alayhi salatu wasalaam del wax ne subhanallahi alazim wa bihamdihi ku ko wax subhanallahi alazim wa bihamdihi jëmbatal nañ la ak tàndarma biir biir àjjana jëmbatal nañ la ak tàndarma biir àjjana del wax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ya abdallah ibn qays xanaa duma la tegtal am koom benn trésor ci trésor yi àjjana yi nee na ma ne ko axaka ah, ya rasulallah mu ne ma la hawla wala quwwata illa billah dee ko wax ni nga xamee ne nit bu amee lum fonk daf koy denc mu nekk koppar mu wóor ko ne am na ci banque bi euh, kontom mi ngi ci nangam ci ay milliards muy am mbégte nee na baatub la hawla wala quwwata illa billah mooy compte bi gën a boo xam ne nit ki denc na ko ci kanam borom bi subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam del wax ne yàlla day wax jim gën a bëgg ñeent waat la ñeenti waat yi muy baat yi ñi xamut waat mooy euh, bu ñu bëggee baril baat dañuy wax ay waat ñeenti waat yi moo gënal borom bi subhanahu wa taala muy subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar euh, moom nag boo ci tàmbalee rek baax na soo tàmbali woon allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah baax na soo dee subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar baax na benn kaw-kaw ñëw na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xamal ma baat yu may wax mu ne ko ne la ilaha illallah waxdahu la sharika la lahu lmulku la ilaha illallah waxdahu la sharika la allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhaanallahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi al aziz al hakim mu ne ko yooyu baat day sama borooma ko moom waaye man lan moo ma ñeel mu ne ko da ngay wax allahuma xfir li warhamni wahdini warzuqni yàlla yàlla nag ma jéggal yàlla nag ma yërëm yàlla nag ma gindi yàlla nag ma wërsëgal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu nit ma saana tuub daf koy jàngal julli digal mu ñaane baat yi ñeenti baat yi allahuma xfir li warhamni wahdini wa aafini warzuqni alayhi salaatu wasalaam nee na ñaan ga ca gën mooy alhamdulillah tudd yàlla ga ca gën a rëy mooy laa ilaha illa allah yi am na lu alquran mooy des te moom la ñuy tudde albaqiyatu alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah yonente bi sallallahu alayhi wa naka la daan sàbbaale xadis bi abdullah ibn umar radiallahu anhuma mu naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy sàbbaal waaye ma ngay fas baaraamu ni yoram kon yonente bi alayhi jim daan wax ci ginnaaw julli alhamdulillah allahu akbar ci ay waaraamam ci ay baaraamam la ko daan defee te baaraamam yooyu itam daf daan tànn baaraami nijoor yi alayhi salatu wasalaam ay baaraamam la daan jëfandikoo ci buy wax subhanallah delloo digle sax ñu ko ci def ndax nee na iqid iqadna bil asaabi fa innahunna mustanfaqaat waxoon na jigéen ñe ne leen dee leen sabbal te di ko fas ci seeni baaraam say baaraam boo jëlee sa baaraam sonq leen nga teg subhanallah alhamdulillah allah subhanallah subhanallah subhanallah ñetti puñ mi ngi yoo xam ne mën nga am ñett topp ba ca topp topp ba muy juróom-ñeent ba ca topp muy fukk ak ñaar nga jël baaraamu day bi moom itam bu la neexee nga jam ci digg bi mu nekk fukk ak juróom su fukk ak juróom ñëwaatee mu nekk fanweer ngay daal di jël ñett yi loolu alayhi salaatu moom la daan jëfandikoo ndaxte nee na baaraam yooyu buñ leen tudd tuddloo ci kanam borom bi subhanahu wa taala ëllëg ñuy tudd lañuy ñuy tudd mooy lañ doon wax fii ci àddina euh, xaaju guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu jotatee na ngeen seen gone yi ndax seytaane yi dañuy tasaaroo bu fekkee ne ab xaaj ci guddi gi dem na na ngeen leen bàyyi te ngeen tëj bunt yi te ngeen tudd turu yàlla ndax seytaane du fekk bunt buñ tëj mu di ko ubbi waaye na ngeen euh, yeew waaye na ngeen tëj seen guttu yi ngeen def ndox te bu ngeen ko dee tëj ngeen tudd yàlla seen ndab yi itam noonu ngeen muur ko te tudd yàlla euh, tafay seen làmp yi loolu alayhi salaatu wasalaam lu mu digle la lu mu santaane lu ma ta bàyyi xel la li ma ngi daan wax naan bu timis gi commencé ñu naan teel leen seen xale yi loolu xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ndax nee na seytaane yi dañuy tasaaroo ci jamono jooju ab bunt itam képp koo xam ne ma ngi koy tëj tudd borom bi subhaanahu wa taala seytaane du ubbi bunt bu mel noonu euh, da ngay nara naan ci ab gutt na nga ko tëj te tudd borom bi subhaanahu wa taala wala nga ci kaw dara bu dee ab làmp nga bañ koo euh, fanaanal waaye nga daal di koy fay ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo santaane loolu moo digle loolu yàlla yàlla defal dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu تركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق يا أخي شراب